ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa maa zilnaa wa naxnu fi mardihi alladi tawaffaahu allahu fiihi ñu ngi ci feebaram bi nga xamante ne nii ci la ko boroomam tabaaraka wa taala daldi jële moom yonent bi sallallahu alayhi wa a ñu gisoon ci xalqa bu mujj bi ñëwaatoon nañ ci ba'thuhu sallallahu alayhi wa sallam usaamata bna ila al balqa gisoon nañu ñëwaatoon nañ ci expédition bu Seydina Usaama muy sariya bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mujjee moom la mujjee takk moom la mujjee teg muy sariya bu Seydina Usaama alxibbu ibnu alxibbi radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu yónni woon ko ilaa balqa fi nga xamante ne nii mooy balqa min ardi min ardi ruum min ardi falastina mooy ñi nga xamante ne nii ñoo faatoon jaysh waa jay umara ya newoon ca ghazwatu mu'ta doom baayam di seydna zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu anil jamii gisoon nañ ne sariya boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko def bi mu ko taxawalee ca suba ga la feebar la ko feebaram bi daaneel nit ñi nekkoon ci préparatif fi am ci naafiqi nag comme ko gis nañ ne ñu ëpp ci euh, euh, muhaajiruuna yi ak waa lamsaar ñu mag ñi ñu ngi dugg ci arme bi di sous le drapeau de Seydina Osama radiyallahu anhu am ci naafiq yi ñu wax ne mu way naka lay yónnee ki nga xamante ne nii naka lay jiitale ngone yi haadal ghunaam ci kaw almuhaajiruun al awwaliin wal ansaar waaye yonent bi aleyhi salaatu naka lay jiitale ci kaw muhaajiruuna yeeg lansaar yi ngone si muy seydinaa usaama lañ doon wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi yëg mbir mi wax jooju daldi koy dikkal mu daldi jóg takk bopp bi ndax feebar bi taawe mu ngi ci feebar bi metti bi ñëw ci minbar bi toog wax ak nit ñi ne leen lan moo tax kàddu gi ma jote jóge ci ñenn ci yéen waaw comme ni ko mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma nettaleewal xadiisu fi saxiixayn mu ngi ci saxiixu imaamu albuxaari ak saxiixu imaamu muslim ibnu alxajjaaj abul xuseyn annaysaabuuri raxmatullaahi alal jamii mu ne bu dee ne dangeen a jam fal gu ma ko fal jiital gu ma ko jiital ci arme bii fekkoon na lu jiitu ngeen doon dal jiital gu ma jiitaloon baayam te baayam de ku yelloo woon la jiite te bokkoon na ci ñi ma gën a sopp ci nit ñi te doomam jii di Zayd di Usaama moom itam la xaliqan lil imaara ku yelloo jiite la te bokk na moom mii ci ñi ma gën a sopp ci nit ñi waaw ba pare di wax après fan yooyu yépp nga xam ne ñu muy waajal armée bu naan anfidu jaysha usama anfidu jaysha usama yonent bi sallallahu alayhi wasallam di soññ nit ñi malgré ni ko feebar bi metti lool di tare ci moom lool mu ne anfidu na ngeen wéyal jaysha li nga xamante ne mooy euh, euh, armée sariya bii nga xam ne baas gi nga xam ne moom laa teg bu Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma waaw gis nañ ne armée bi jul sori parce que wiñ gisee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam feebar bi tar ci moom lool moom Seydina Usaama dafa ñëw ci moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bés boobu xam nga riwaay imaam Ibn Sa'd bi wax na ko waaye qad rawaahu al imaamu Ahmad bi sanadin saxiix boo xam ne dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala mu ni dama dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bis yooyu di ko tàggu ngir dem ci arme bi mu kii nee na feebar bi daf ko sonal ba manul woon a wax ma gis ko muy yëkkati loxoom di ma ko teg ma xam ne di xool asamaan si di ma ko teg ma xam ne damay ñaanal waaw di xool ci kaw di ma ko teg ma xam ne mu ngi may ñaanal moo tax arme bi soriwul woon ndax xaaroon ana lan lay mujje feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax kat tar na lool ba dem bàyyi ko fi nii nañ xaarandi tuuti bi nga xamante ne nag ci la ko boroomam jël moom aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko gise woon seydna siddiq nekk xalifatu rasulillah ala wajhi al ard radiyallahu taala anhu wutu fi yonent alayhi wa gisoon nañ li nga xam ne saxaaba yu bari don seydna umar ibn al-xattaab al-faaruq radiyallahu anhu liñ gisoon ne comme que gaa tubbi wa najama nifaaq waaw naafiq ginnaa cinq lañ doon nëbb nëbbatuñu ko lañ doon nëbb seenu ngëm ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nëbbatuñu ci dara waaw ñu bari ñoo xam ne ay bi ñu tuubee yàggul ci arab yi ñu daldi kaw kaw yi arab yi ñu daldi tubbi ñenn ñi di ko waaj a def waaw daanaka foofu gaa yépp daanaka ñu bari ville yu bari sax tubbi walla ñu nekk ci tànk tubbi Seydina Siddiq nit ñi ne ko ah, a yaa yaa yaa Abaa Bakr ay way yow Abu Bakr radiyallahu anhu est que yaakaar nga ne moos nii état d'instabilité bii nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne jullit ñi dañoo mel ni benn mën nañ leen mangale benn proie ah boo xam ne moom la tan yi wër waaw mooy koo xamante ne nii gazel bu blessé kéwél goo xam ne blessé gaañu na bay direeku ah gaynde yeeg segg yeeg panteer yi ñoomin panteer ak ñoomin bukki njur ñoom ñépp ñu wër ko est-ce que foog nga ne moos jamono jooju moom doole jim jot a am moos mu koy envoyé feneen te du jéema fii nii mu fexe ñii ko wër nar koo sëqatoo ñu bàyyi fi doole ji am ngir mu man leen a repousser est-ce nekk loo xam ne moo gën a nekk lu xellu ba li yonent bi saa saa wax dinañu ko def mais ñu bàyyi ba ca kanam kanam ba mbir yi ba stabiliser li nga xam ne mooy ar ruqa al islamiyya al dawlatu al islamiyya muy lii nga xamante ne mooy réewum jullit mi rawatina al asima di madinatul munawwara madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ba pare ñu dooru jubli ci loolu sayyidna siddiq ne leen kalla mukk waaw ñenn ñi sax dañu jàppoon ne euh, bon man nañ ko bàyyi waaw benn yoon ndax affaire bi la priorité change jamono jooj yonent bi alei saatu salaam doon wax ñun ñépp d'accord nañ loolu lañ waroon a def loolu moo taxoon ñu ëpp ci ñun ñi gënoon a màgg sax ci ñoom ñoom ñu daldi woon inscrire ñëw ci suula le drapeau de Seydina Ousama ibn Zayd radiyallahu anhuma waaye nag le le la donne a changé waaw la géopolitique la donne géopolitique a changé waaw la situation internationale a changé ah il faut nag il faut recadrer il faut revoir la politique qu'on menait avant mooy rek wax yooyu mooy xalaat la boo xam ne boo ko seetloo am na benn côté boo xam ne nag naan am na bon lii euh, mën nañ ko dégg waaye nag li ëpp doole xalaat yooyu yépp mooy li nga xam ne mooy ndigalu yonent bi alayhi salaam mi tëniiroon jàppoon dogu woon ngir arme bi dem ba nekk di di déggee rumeur yooyu mu génn takk bopp bi malgré ni feebar bi metti ngir repousser ñi nga xam ne ñoo doon wax ci Seydina Usaama lenn ñuy waxati radiyallahu anhu mu ñëwati moom yonent bi alayhi salaatu salaam naan anfidu ba'sa Usaama naan wóyal leen li nga xam ne mooy sariya bi ma takk arme bi ma takk teg ci say Usaama ibn Zayd na ngeen ko wóyal loolu moo féete kaw lépp te loolu la as-Siddiq a'rafu an-naas a'lamu nnaas bi ahwaali rasulillah wa bi kalaami rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam gën a xam nit ñi gën a jege nit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gin leen koo niru moom mi nga xam ne moo doon wax naan man de du ma dégg lenn loo xamante ne nii lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di digal la lu dul ne dinaa fexe dinaa gaaw def ko ndax damay ragal fitna dal ma waaw waaw falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim loolu la sëy aaya boobu la sëy na Siddiq doon wax ne man bu ma déggee dara yonent bi alei saat salaam digal ko digle ko boroomam tabaraka wa taala du ma ga dama def lu dul gaaw nekk ci bañ a wuteeg moom ndax lan mooy muy sukkandikoo la aaya ba wax ah fal yaxdari na def attention fal yaxdari na nekk ci ay gaarnam fal yaxdari nañ nañu moytu alladina gaañ a nga xam ne yuxaalifuuna an amre ñooy wuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaam falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi na moytu ñi nga xam ne ñoom ñooy wuute ak sunnaay yonent bi alayhi salaam ak li nga xam ne ay doxalinam la yoom lañ tëralinam lañ lii lañ ko xamee lii la fi teg ne ñu ne ci ngeen ñëw seet leneen loo xam ne moom ngeen koy jënde moom ngeen koy gënale suñu boroom ne ñooñu nañu def attention lan lañuy def attention ya ya rabbana lan lañ lañuy def attention alladhina yuxaalifuuna an amri waxul amrullah de amru rasulillah mooy li nga xam ne mooy sunnaam mooy hadiyum salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne ñooñu nañ def attention an tusibahum fitna mooy li leen di gete tiim seen bopp yi nga xam ne moo leen gën jege fitna googoo leen gin a jege seen mbaru tànk mi seen dàll carax yu ñu sol mbaru tànk mi ni muy jegee cara euh, seen seen seen seen baaraam yi yi ko lonku bugal moom fitna googu noonu bu ñu wuutee mooy li nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam mooy li alquran digle mooy li fa euh, sunna digle loolu moo leen gën a jege mbugal moomu moo leen gën a jege fitna googu moo leen gën a jege seen tànku seen mbaru tànk waaw allahu akbar falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna fitna dal leen te fitna gi gën mooy al kufru mooy fa ngay nekk di nekk di doyadal diine ji di luñ ñëw ñu ne garaawul ah mbir mi sunna la ngay topp noonu di bàyyi di bàyyi ba jàll ci farata yi farata yi nga koy doyadal ba mu dem sax boo nga dóor lépp ci suuf dootoo ci def lenn nga mujj nekk kaafirun bayna bayna naas nekk kaafirun juhud ginnaaw ba nga xam ne ci nga ne woon jullit ndax lan yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kaafira wa yusbihu kaafira wa yumsi mu'mina yadi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum wala mu dal leen adhabun alim bugal mu tar moo leen di gete moo tiim seen bopp yi waaw waaw voilà léegi nag bu ñu xamee loolu bu kenn nag nekk fi di di étonné wu pourquoi ñun ñu nekk ci état bi ñu nekk ci monde bi nekk ñi nga xam ne ñoo gën a doyadi ci kaw suuf en tout cas ci wàllu suñu nekkin fii nii mooy dara amul lenn lu ñuy boole jullit ñi ku am bomb bu baax sax ci réewu jullit yi nga koy essayer waaye it wala nga fexe leen comme que ay bambins la ñuy comporter woo comme ay gone nga ñëw fexe ñoom seen biir créer fa ay tension waaw ñu commencer di xeex. nga jël bomb ya nga defar bëgg koo jaay parce que sa industrie euh, militaire ak yooyu ñu ngi am crise nga fexe créer ay guerre yoo xam ne diggante ñoom yi jullit kese lañu ñu daal di ci di rayante nga jël bomb yi jaay leen di jàppale ñii di rëq ñii di xesen ñii tey raay ñii voilà mooy nag mooy suñu état boobu ñu nekke waaw ba ñenn ñi naan mais ñun ñaan yi ñaan ci kaaba gi ñaata ramadan comme li ñu nekk nii ci dix derniers jour yi ñaata yoon la a imma yi imaam yi di ñaan waaw di ñaan ci kaaba gi nit ñi naan amin ñii di jooy di ñaan Jérusalem ñi nit di jooy ñi naan amin di ñaan biir Misri nit ñi di jooy ñi naan amin di ñaan Sénégal nit ñi di jooy ñi naan amin di ñaan Érythrée nit di jooy ñi naan amin di ñaan France ñii di jooy ñi naan amin di ñaan États-Unis ñii di jooy ñi naan amin tous dans le Caire dara tous <laughs> ñaan ba tas dara buur yàlla yàlla na nga ñu génnee ci suñu kii kiiweeg boo suñu nekkin ngi ñu nee waaye waaye buur yàlla Aqsa Jérusalem ay kii yàlla nag ñu fa may julli ñu ñu am fu ñu man faa julli ah, laata ñuy faatu bañ ko dalee ñaan ñu bari faatu nañu waaw dara parce que lan falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri ñaan daa am lu muy àndal fiqhu du'a dafa am waaw fiqhu du'a dafa am mooy ñaan dafa am fiqh bu boo xam ne moo moo moo ci ñaan nit ki ñaan war naa xam am na yoo xamante ne nii àndul ñaan gi mi ñaan waaw waaw di mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam zaahiran wa baatinan fi l wa sabaax fi ay waqtin wa ba pare jàpp ne e, buur yàlla dinañuy dimbali non wala yansuranna allahu man yansurah buur yàlla naa ne wat naa ne ñi may dimbali mooy ñi ma dimbali waaw waaw kon ñun euh, nañ soyons euh, là-bas waaw Seydina Siddiq nag xam gum xam loolu waaw xam ne musiba gépp musiba nekkul ci gaa yi tiim nañ la tout le monde est contre toi moom dund na loolu ñii di ko wax sax dund nañ loolu màkka waaye moom ni ma ko dundi ak yonent bi alayhi salaatu salaam keneen dundewu ko ni moom waaw te keneen ginu koo xam yonent bi alayhi salaatu salaam te xam ne kii nii suñu salu suñu mucc suñu lépp mu ngi ci topp ko léegi nag nee nañu lii waaye ma ne gis nga sayyidna Siddiq wallahi alladhi laa ilaha illa hu law anna ar-ruuma wal fursa wal xabasha wa kullul al muluk bu ñu dajawoon boobu def coalition ngir ñëw Medina encercler ko du ko teree yóbbu armée boobu fi yonent ma lay saab saab waxoon waaw akbar du fi nekk naan bon peut-être c'est vrai bon on va essayer nag ay préparé wu nag ngir xool nan lañuy ñuy défendre suñu bopp noo kon armée bii yii dañu ko soxla nañu nekk fii positionné wu ci kii yu stratégique yi non non lu man di dene déggoo li wax même bu doon kilaab yi xaj yi dañuy ñëw di matt sax soxnaa yonent bi aley salaam doo doomam moom ah même bu doon dañuy ñëw di matt seen yeel yi ba di leen yóbbu sax du tee armée bii yonent bi aley salaam te poo dina àgg par force dinaa ko àggale man as-Siddiq te tamit <laughs> que ça soit très clair <laughs> waaw man as-Siddiq duma fekk lu yeneen wale sa saam takk fas ko teg ko man ma ñëw di ko tekki nan lay faset drapeau jox ko Seydina Usaama ne na dem ngeen bëgg wax a wax a wax nit ñépp wax waaw foofu mooy aljamaa li imaam Ahmad ibn Hanbal doon wax alayhi ridwaanullah këre nit ñi gis nga bu nit ñépp nekkoon ci loo xam ne demewul noonu yow nga nekk ci dëgg yow kenn yow yaay aljamaa jamaa gi ñuy wax nekkul ay tout le temps mooy mbooloo ah xam nga koor gi ñu nekk ñu bari loolu la leen di nax xam nga presque surtout France même Sénégal ah monde bi mooy de ñu am problème mu kañ la ñuy woor ak kañ la ñuy wori na xam ne ñoom fi ñu teg affaire yi wala boog horaire prière yi <laughs> ndax baax naam baaxul ndax ñépp a def lii ñu ne yow bon yow boo fi bëggee wax ne horaire yi te ñépp moom la ñépp yi def loolu day wan ne loolu rek day wane ne yow nekkoo ci dëgg dañ naan ndax la ndax ñuy ëpp te yadullahi ma al jamaa non non non imaamu Ahmad ibn Hanbal mu ne déedéet ki nekk ci dëgg même bu dee kenn la kooku mooy aljamaa mooy mbooloo mi. waa suuf ñépp bu ñu àndoon nekk ci caaxaan kële mooy mbooloo mi ñoom bu ñu mbooloo voilà mooy jamaa gi alquraan gi yonente bi aleyi saatu salaam di wax naan yadullahi ma al jamaa loxol yàlla ndimbalal yàlla mu ngi nekk ci mu ngi ànd ak mbooloo kooku la yàllay dimbali moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi mu ko defee dogu waaw gars yi wax mu ne day dem par force arme bi day dem arme bi dem la kenn gisul woon ca ña doon ña foogoon ne lii du mën nañu ko repousser ba ci kanam Seydina Siddiq c'était pas affaire stratégie la doon teg bon moom xamoon na ne bon bu defee loolu stratégiquement c'est bien xam nga nit man nga wax loolu man nga ne bon stratégiquement quand même contrairement nekk fi di défendre dëkk bi contrairement sax mooy ñu dem xare jeeg la première puissance mondiale <laughs> waaw bu ko defee bu ñu xareek ñoom ñu gañi mooy damm nañu laafu keneen képp koo xam ne kaana yatma da doon am lu muy xemmeem ngir dal suñu kaw wala ñi nekk suñu biir faiblesse dugg leen ñu bëggoon a bàyyi génn di indi li nga xam ne mooy la dislocation du pays de l'islam koo xam ne loolu naroon na la dal nga dellu si waat xam nga nit mën na ne stratégiquement bon ça c'est une c'est mais loolu Seydina Siddiq xoolu ci woon ay stratégiquement wak ay kii wak yooyu déedéet déedéet affaire bi lenn la gis nga lam waxoon ba ko gaa sonalee biir Makka yaa ngi fàttale ko temps yi Makka avant gàddaay gi bi ko ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt sonalee benn bés fekk yonent bi alayhi salaam lañ doon ñàkk teggin mu intervenir gaa yi dóor ko dóora dóora dóor ba mu inconscient moom Seydina Siddiq Sayyidu Quraysh waaye waa Quraysh faalewuñ yooyu waaw ba waa Banu Taym mi ñëw yëg mbir mi ñëw gis mu inconscient ñu ne ñu jël ko yóbbu ko ngir faj ko ñu ne Uqba hé gis nga wallaahi dinañ la yëgal leen ñu ngi yóbbu Abu Bakar ah suñu mbokk mi ñun gëmuñu ah, on est des kufaar comme yow mais mais gis nga bés parce que xam ya moo leen yóbbu waaw ah, non yéen ñun ngeen laal Abu Bakar min bani Taym ñun ñëpp min Quraysh waaye moom min bani Taym suñu famille la ah suñu clan la yéen yow yéen ko dóor nii Uqba oh, wallahi la in maata Abu Bakar wallahi la naqtulannak daay ne waat nañ ci yàlla Uqba gis nga bu Aboubacar buñ demee faj ko mu faatu billaahi dinañ la faat loolu moom bu yeboo bu yeboo waa Quraysh daje waaye ñun waa Banu Taym dinañ la rey bu Aboubacar di dee ñu lay rey waaw <laughs> demee yaayam ummul xayri wallahi wallahi huwa ummul xayr <laughs> mooy yaay yiw ku di yaay siddiq mën nekk tudd ummul xayri waaye <laughs> radiyallahu anha wa ardaaha di ko faj <laughs> ba mu tenee tuuti lan la dafa ximmali ko bi ximmali ko lan la wax maada fa'ala rasulullah moom état am moom man yow waaye ibn abi quhaafa la man moomoo man maay lan man damay dara ci kanamu yonente bi alayhi salaam la shay man man as-siddiq duma dara duma lenn kon nag pourquoi may may may inquiété wu ci sama cas man daal ximmaliku na lenn rekk am solo ci kaw suuf lu lii may laaj amut solo pour man as-Siddiq maada faala rasulullah ana yonent bi saa saam nan la mujjee parce que gars yi lañ koo naroon a ñàkk teggin ma intervenir man foofu laa inconscient bañ ma doon bañ ma songee maada faala rasulullah allah maa faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah moo tax fii newu fi di stratégique de non mooy ma ne gis nga li ñuy wax ñun te gëmuñu ko ñun li ñuy wax xam nga ne koo fi dégg wala surtout ñuy tontu ay laaj bari na mooy loolu ñuy wax noonu te ñun ñuy ñu bari ñun moom gëmuñu ko mooy dañ koy wax ni moom loo loo loolu loolu mooy ki ko gën a gëm ci taalibe yonent bi alayhi salaatu wasallam diin waaw mooy lan liñ naan allahu wa rasuluhu xam nga ñun mooy dégg-dégg allahu <laughs> buur yàlla ak ndawam moo gën a xam mais loolu ñun dañ koy wax nii rek moo léeg-léeg buur yàlla ne lii la ñun ñu xalaat ne bon monde bi de étude scientifique yi lii la wane bon wala lii nii yonent bi alayhi salaatu ne dina am dina xew jullit ñi dinañ dominer ak yu mel noonu alxuraan di ko wax si waaw waaye man tête nucléaire américain yi moom waa ñun ñii nu ñuy def ba ba ñooñu ñu noot leen wow man mais URSS ñun kii russe kes russe yi ay France yi ñun ñun ñii ay ñun béy jullit yii nii ay Érythrée ki Sénégal ki ay Arabie saoudite yi nga xam ne suñu lépp dañ ñu koo yoreel waay waay waay loolu na muy nekke mooy allahu wa rasulu alam ñun dañ koy wax rek <laughs> mais dese nañ koo gëm mais Seydina Siddiq moom la gëmoon looloo suuxat loolu la ko yonent bi alei saatu suuxat te du deñ ci xolam mu ciy màgg cerse bu ne waaw moom loolu la xamaa allahu wa rasulu alam nee nañu lii jeex na saa nekk fi moo tax ba gaay jógee fa Abu Jahlin wallahi huwa abu jahl mu jóge ne lee waa sa waa ji nee na isra ak miraaj na fi kii biig ah biig nee ci une partie bu mag ci guddi gi nee na dem na fi Jérusalem ñëwaat yow léegi ndax lañ leen dañ dem rek wax bu ko defee mu weddi ko moom moom bu ko weddee affaire am yàqu moom ndax moo ko gën a topp waaw kii moom moom du xalaat sax topp gi mu ko topp léegi nag nañ ko wax loo xam ne raisonnable te moom moo ko wax moom moo la fi dem ni Jérusalem foo xam ne ñun bale buñ fay dem rek nit ñi yàgge ci yoon wi aller retour moom mu ne dem na ci une waxuñu sax guddi une partie ñëw daje moom di ko wax mu ne bu dee moo ko wax koy dëgg la gaa yi gaa yi tombé de leur xawma chaise ngeen koy waxee lu ne déception bu rëy waaye waay waay dugg leen man kii damaa foog daam lu ko lu ko dal laa yaakaar xoolal mu koy dëggal mu naan bu dee moo ko wax dëgg la kon fii mu ne dëggal na affaire bi amul gëm na ko xool ko xool ko xool ko xool ko xool ko <laughs> gi saa yi daal di leen songu saa yi mu ngi noonu lii mooy al iman moo taxoon mu waxoon gaay yéen ñépp laa woo ba mu yox Seydina Omar keroog bi meree ñëw doteeg Seydina Siddiq mu naan ko jéggal moo bañ yeneen tubaab saa saa ba mu ñëwee Seydina Siddiq ñëw wax ko ni mu newu fi sax di déglu Seydina Omar ala ama ta taariku lii saaxibi yéen da ma mënoon bàyyil sama àndandoo bi xanaa man rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ngeen ma mënoon bàyyil sama àndandoo bi Abu Bakr manu ngeen koo bàyyi ba di ko merloo yonent ma lay saab saab mera mera mera mera abu sayyidna abu darda nee na yonent ma lay saab saab moo ngi mera mera mera waaw ni yéen ñépp laa wowoon ngeen ma waxoo dëgg abu bakar ne wax nga dëgg waaw moo taxit wallahi wallahi huwa xalifatu rasulillah alayhi afdal salaatu wasalaam noonu la jàllale wéyal malgré vent contre vent vents et waaw contre vents et li nga xam ne mooy euh, euh, baasu Usaama sariya bu Seydina Usaama ibn Zayd te ña gisoon leneen ba sariya ba demee ba ñëw ñoo gina ci lañ gise ne ah wallahi Seydina Siddiq daal du kenn ci ñun waaw xamoon nañ ko bu yàgg waaye ci lañ gise ne ah Allah ñépp far leen ragal ñi doon jéem a génn ci l'islam yépp duggaat <laughs> parce que ya en plus Rome yée non bu dee nag gars malgré seen yonent faatu lool kaawawu leen taxul ñu dammaatoo bàyyi lépp waaw ñu dem di xeex ak premier puissant mondial gagné quand même ñun ñii kaw kaw yii moom bu ñu fi newee villageois yii bu ñu fi newee di fontu gars yi dañ ñuy moxoñ ñu jeex waaw gis nga boo toppee moom lañ doon wax bii weesu boo toppee ndi sunna moom non non jeex na waaw ay nattu la mais dara wala aqibatu lil muttaqin la suñu boroom wax wala gëmatuwaat gëmatuñu alquran inna al arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin suñu boroom nee na inna al gis nga suuf si hein la terre continent yii océan yi les cinq continents yi la Afrique Asie Europe Océanie Amérique ak océan Indien Atlantique Méditerranée mais lépp lillaahi buur yàllaa ko moom laysa li amrika américains yi moomuñu ko les états-unis moomuñu ko pôle yéeg lépp moomuñu ko waaw wala li ruus wala li ruusiya russe yi moomuñu ko wala li france français yi moomuñu ko tubaab yi kenn moomu ko lillah buur yàllaa ko moom yurisuha man yasha buur yàlla mi moom suufam nag moo koy donnuloo teg ko ci loxo yi ku ko soob waaw wal aqibatu te jeexantalu mbir gi nag mbir yi nag lil muttaqiin ñeel nañu ragal yàlla waaw nattu bi day yàgg metti parce que buur yàlla parewuñu ngir mu dimbali mooy dimbali ndawam yi ak ñi ko gëm fii ci àddina bi ak yow maa ba si seede yi taxaw ñun kon ko gëmuñu ko mooy gëm gi des na dëgguwuñu ci buur yàlla di ñu seetaan waaw inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim loolu la alquran wax buur yàlla moo firul nekk di changer di soppi la ne ci ay nit fekk ñoom jóguñu ngir loolu deñ ci ñoom suñu boroom xam ne jóg nañ pare nañ mu ñëw jàppale leen waaw li wolof njaay naan saako bu deful dara kenn du taxaw ah ndimbal na ca fekk loxoy boroom waaw wala yansuranna allahu man yansurah inna allaha la qawiyyun aziz waaw buñ ko gëmee rek mais comme que gëmuñu ko lu wax ñu ne yii kaana yi hee yoonu jàmm sore wóot ba wax diine ju leer rek ñu bari ñemewuñu koo wax barrière yu bari ñoo taxaw suñu kanam yoo xam ne sax léeg-léeg gis nga bi ci gën a rëy ci barrière yooyu mooy suñu bopp ñun ñun suñu bopp ñun suñu bopp ñooy les principaux mooy les principales barrières yu taxaw obstacles les principaux obstacles yu taxaw suñu digganteeg def li yàlla bëgg li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg barrière bi gën a mat yooyu mooy ñun suñu bopp waaw suñu bopp ñun parce que dafa fees ak ay préjugés ak ragal ak tiit ak euh, tey ñu dee ak laaf yu damm waaw waaw maa lii wali najmi yaraani wa araahu amsaa kilaana yaxaaful jafna yaxaaful xamda jafnaahu ah an nattajahta ila al islaami fi baladin ci biir uh, kii bi tajidhu ka tayri maqsuusan janaaxaahu ah an nattajahta foo mën a dem ci réewu jullit yi looy fekk lislaam mooy jullit ña ta tayri day mel ni picc moo xam ne maqsuusan dañoo couper jàpp ciseau on a dagg janaaxaahu ay laafam réew jullit moo dem day mel ni jullit ñi seen laaf yi lañ damm lañ jàpp dagg ko ciseau ko couper ko ba mënuñoo naaw mënuñoo def lenn di làppi làppi waaw seen noonu yépp tiim leen yor gourdin yi minute bu ne ñu tëgg seen bopp yi benn tël waaw an nattajahta ila al islaami fi baladin tajidu waaw ka tayri maqsuusan janaaxaahu parce que ñun nii lañ mel waaw waaw mooy li Seydina Omar waxoon rek radiyallahu anhu waaw waaw ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne nekkuñoon dara doonuñu woon tus ñu nekk ci suufe gu kay koo xam ne kenn mënu la koo décrire fa anzana allahu bil islam suñu boroom yëkkati ñu ñun jullit ba mu ñuy yëkkati nag ci lislaam la ko jaare ngir yëkkati ñu waaw mahmat saa bu ñu ñëwee di di di chercher ak yëkkati ko ak ndaataa tëllëx ak rafaahiya suñuy mbir dox ak am suñu économie dox suñu nekkin dox fu ñu ko fu ñu ko ute ak féete kaw fu ñu ko ute en door de lislaam azallana allah buur yàlla dinañu doyadal dinañu bàyyi ñu wàcc ci suuf loolu Seydina Omar radiyallahu anhu wallahi alladhi waxam jooju keese moo ñu dal kon nag bu kenn nekk fii gis nga lii sëy buñ bëggee kii nañ def ni Seydina Siddiq def radiyallahu anhu saxaaba yépp tamit ñaxalaatul nit ñu ànd ceeg moom parce que kat dañoo am njiit ñoo duñ ne non non comme que il naa sa waaye yow comme que duñu déggal ñun bon na dem man dematuma waaye man je défends ma chez chez moi je la ville du prophète sallallahu alayhi wa nit ñee ñu wax yow mu ngi door a génn naa dina nit ñëpp bëgg ñoo songu mu naan mu ñu wax mu ne par force de yóbbu armée bi mais nga dem man dew ma kenn waxu ci lool ndax dañu kilifa même bu dee gisuñ ni gisoon mais ñu topp ci mais bañ demee gis nañu que ne wallahi seen kilifa gi li waxoon loolu mooy li nga xam ne moom lañ waroon a def ñépp xam ne al qawlu maa qaala siddiq taban li xabibihi ah sayidna muhammad alayhi afdal alsalatu wassalaam li siddiqi li li saaxibihi ah id huma fi lgaar id yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana waaw ñépp xam ne wax yii nag ah <laughs> li saydna siddiq gis moo jaar yoon topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam àndandoom bu mag salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon ci kaw noonu la jeexaloon sariya bi euh, comme dañ moom lañ njëkkoon a ubbee ci début bi ndax moo xewoon juste avant feebar bi léegi liñ ci waxoon kon jeexal nañ ko noonu walillahi alhamdu wal minna euh, waxoon nañ ci tamit yeneen ci wàllu këne kon mbir mi nekkul ne kiy jiite ki ñuy jiital il faut mu nekk tout temps ki mag waaw compétence la moo tax suñu bor yonent ma ne saa saa ne innahu la xaliqan lil imaara comme ni bàyyam ne woon xaliqan mooy am na compétence te yelloo na jiite te tamit waxoon gisoon nañ leneen mooy le fait que nga fal nit mooy jiit fal fal kenn nit ñi di kaas loolu yàgg naa am l'essentiel mooy yow ñoom li ñuy kaas buñ bu bu nekk ne la ñuy kaas dëgg la mooy bu bu leen may loo xam ne mooy bu mu nekk fexeel yow. Euh, bu ñuy kaas yi na nekk loo xam ne ñoom seenu kaas la mais tegu teguwul fenn waaw ñi doon protester ndax parce que euh, lu tax muy jiital kii yeneen tubaab yi saam ci boppam bu dee moom la ñuy contester ay ay ay choix kon nag keneen ku fi ñëw ku nekk ah jombut moom mu am ñu mun a ñii lañ teg fii am ñoo xam ne dañuy taxaw naan pourquoi mu ne fii teg waaw pourquoi ñu ko fii teg waaw mais loolu yëpp wàññiwul dara dañuy xam ne ñooñu seen wax. bu dee teguwul fenn dañuy xam ne kii teguwul fenn seen wax yi teguwul fenn ay kii bon moo gina a féete ndaw ak wala kii bon est-ce que am na l'expérience qu'il faut yooyu yépp amul benn njariñ bu amee compétence bi jeex na expérience ku nekk def koo ut waaw ak dund la nga ut ko te s'il est bien entouré c'est fini mbir yi jeex na moo tax affaire yi ay ba ci wàllu politique bi sax moo tax yenn façon cas yu mel noonu amul benn njariñ que kim fi fal mbokkam laaj wala kim fi fal daa gën a compétent nit ñi mais bu gënee bu gënu la compétent nit ñi mais am na compétence ba ba ba poste boobu soxla euh, kii euh, requis ba ba ba ba ba ba ba ba war waaye tam moom la xam mu wóolu ko lu ngeen bëgg mu fal koo xam ne am na compétence mais wóolu ko xamu ko xamul ko dara du ko def voilà léegi nag bu dee yeneen poste la yoo xam ne comme ay enseignement yooyu waaw yooyu ñu kii euh, postuler gars yi ku ku ku am ci concours bi yow la ñuy fal ku amul kenn du la fal voilà voilà mooy ci jiite mum toog nag li norme yépp ne nii lañuy jaar moom mu ne moom man jaaruma nii lu ma neex laay def ndax bu boobaa mu ngi indi anarchie waaw parce que day indi anarchie waajooju waaw bu dee dañ ne pour nit ñi am lii wala agsi fii ne ñépp jaar fii yow nga ne di nga ko jox diw saa jaar foofu loolu yaa ngi commencé di indi anarchie boo liggéey bu ko keneen defee amoo loo koy wax voilà kon euh, contesté moom yàgg na fi mais contesté bu bu tegu fenn mais bu teguwul fenn laa yul tafatu ilay kon nag insha allahu taala kon tey ñu war a continuer ci ba léegi la on ci feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, loolu bokk na ci yooyu noonu mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam feebaram bi da doon tar lool waaw ak doon metti feebar yu mettee mettee mettee metti la woon feebaram bii waaw loolu am na luñ ci jundoon al imaamu ibnu maaja raxmatullaahi alayhi day nettali al imaamu ibnu maaja wa kadaalika qad rawaahu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal fi lmusnad al imaam ibnu maaja mu ngi ko indi ci kitaabul fitani baabu sabri alal balaa asab baabun asabru alal balaa wala baabu sabri alal balaa. al imaamu ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullahi alayhi mu ne. ci buntu boobu ci kitaabul fitan téereb fitna yi baabu buntu asabru muñ alal balaa ci euh, li nga xam ne mooy nattu yi dal nit ki. mu ne xaddatanaa abdurahman ibn ibrahim mu ne nettali nañu abdurahman di doomi ibrahim ibrahim boobu di doomi amr ibn maymun alqurashiyu aluthmaaniyu mawlaahum aldimashqiyu abu said raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatana ibnu abi fudayk mu ne ki ñu nettali mooy ibn abi fudayk muy muhammad ibn ismail ibn muslim ibn abi fudayk diinaar ad-diili abu ismail gis nañ ko fan yele qaala mu ne xaddatani hisham ibn saad mu ne ki ma nettali mooy hisham ibn saad almadaniyu alqurashiyu mawlaahum raxmatullahi alayhi an zayd ibn aslam mu jële ci Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam al-Qurashiyu al-Adawiyu mawlaahum muy eh, Zayd ibn Aslam sëriñ la woon ci al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati waaye Aslam di baayam moo doon eh, kooku nga xam ne moo doon liggéeyal Seydina Umar ibn al-Khattab booyam boobu nga xam ne eh, mooy ab noonu lañ koy mooy da ko doon liggéeyal ab jaamam la boo xam ne daf ko libéré woon ñoo nekk fu ne gisoon nañ ci moom la Seydina Omar radiyallahu anhu mooy mu ne ko nga doon mu naan ko aslam woowal ma diw aslam defal ma lii mooy baayu kii muy Zayd ibn Aslam al-Adawiyu al-Qurashiyu al-Adawiyu mawlaahum al-Madaniyu ne woon sëriñ ci al imaamu Maalik imaamu hijrati an Ataa ibn Yasaar mu jële al imaamu Ataa ibn Yasaar al-Hilaaliyu Abu Muhammad rahmatullah alayhi am ñu ne abu abdillah ñu ne abu yasaar alhilaaliyu mawlaahum almadaniyu rahmatullah alayhi muy ataa ibn yasaar an abi said alxudri mu jële ci seydna abu said saad ibn malik ibn sinan waxoon na la baayam saxaaba la gisoon nañ tarjamaam walilah alhamdu wal minna ñoom ñaar ñépp muy seydna abu said alxudriyu wa kaana min almukthirin ñi nga xam ne ñoo ëpp li ñu soloo xadiis ci saxaaba yi radiyallahu anhu wal muktiruuna fi riwaayati al athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal xabru kal xudri wa jaabirun wa zawjatu nabi sallallahu alayhi wa sallam muy ah wal muksiruuna ñu ëpp lu ñu soloo ci xadiisu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam abu hurayrata mooy seydina abu hurayra radiyallahu anhu yalihi ibnu umar ki ci tegu muy seydina abdallah ibnu umar ibnu alxataab aladawiyu moom tamit waaw ñoom ñoo ne woon mawlaa ñii seen mawlaa lañu woon ah mooy euh, aslam boobu yalihi ibnu umar wa anasun ak seydna anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam radiyallahu anhu ha wal xabru kal xudri ak fóore wi muy albaxr mawlaana ibnu abbaas abul abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kal xudri yi comme tamit alxudri muy Seydina Abu Saïd alxudri di Sa'd ibn Sinan Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu alxudri wal ansaari Abu Saïd la gënoon a siiwee muy Sa'd ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa Jaabir ak Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma ibn shahiid Uhud di doomi Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram martiru Uhud ah, ak kan zawjati nabi muy as-sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq ibn abi Quhafa radiyallahu ta'ala anil jami' kon Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne annahu qaal mu ne wal xadiisu saxiix al xadiisu saxiix huwa xadiisun saxiix xadiis la boo xam ne bu wér la waaw xadiis la boo xam ne bu wér la ah mu ne daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak mu ne daxaltu dama dugg an annabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak mais mu ngi mais kii bi xumaa gi muy feebar bi mu ngi ko jàpp ba yaram wi tàng jër sonal ko lool mu ne fa wada'tu yadi alayhi junjoon nañ xadis bi fan yee waxoon nañ la dinañ ci ñëw ak yu xadisu ibn ummi abdin yi radiyallahu taala anhuma wa ha qad aana al awaan ah waxtoom jot na walillahi alhamdu wal minna nee na nii bi ma gisee yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais feebar ba ko sonal mu yaram wi tàng jër mu ngi son ngi gis mu sonn ma ne xaar fa wada'tu yadi alayhi man Abu Sa'id al ma jël sama loxo teg ko ci yonent bi alayhi salaatu wa mu ne fa wajadtu xarrahu bayna yadayya fawqa al-lihaaf ci kaw yére bi bi mu soloon la ko teg dafa ñëw seet si yonent bi alayhi salaatu wa gis yonent bi saa saa mais feebar bi ni mu mettee ci moom saa si dañ koy xool xam ne mais feebar bi sonal na ko nee na ma jël sama loxo teg ko ci kaw ci ci yaram bi mais ci yére bi mais nee na fa wajattu xarrata fa wajattu xar xar xarrahu bayna yaday fawqa lihaaf mais maa ngi daj tàngooru yaram bi ci kaw mais man ci kaw yére bi laa ko tegaat ak wala lim teg ci kawam lim lim lim balaan lim tegoo noonu mais ci laa teg sama yére sama sama loxo mais maa ngi jëg tàngoor woo xam ne fa qultu ma ne ko ya rasulallah maa yow yonent bi alayhi salaatu ana lan moo gën a tar tàngoor wi ci yow mais mais sa feebar bi metti na am fa yonent bi alayhi salaatu tàngoor wi moom ci boppam mënu ci war a teg moom ci boppam retenir ci loxoom tellement day teg tàngoor bi ni mu tàng ni koy santi mu ne ko muy yore imaginer ki nga xam ne moom nag moom la laal moom. Allahu akbar. nee na wax ko lool qaala mu ne. inna kadhalik yud'afu lana al-balaa wa yud'afu lana al-ajr. yonent bi alayhi salaam ne ko inna kadhalik ne ko ñun nii la rek mooy ñun yonent yi xam nga <laughs> <laughs> ba ah naa nañ wax li yo pare inna kadhalik ñun naka nii la yudha'afu lana al bala dañuy accentuer ci ñun mooy day dañuy gën a intensité ginaw dañu ñuy fulandil lanaa ñeel ñu ñun yonent yi aleyhim wasalaam al nattu gi waaw mooy gis nga épreuve épreuve yi dal nit nattu gi ñun yonent yi wasalaam suñu borom dañu koy fulandil dañu koy multiplier cin ko ngin koo bari wa yudaafu lana ajr waaye suñu borom defu ko parce parce que daa mere daa am lu ñu def mu mere ñu de déedéet wa yudaafu lana ajr waaw ngir suñu boroom noonu muy fulandee mbir yi euh, euh, nattu gi ci suñu kaw noonu lay fulandee pay gi nga xam ne moom lañuy fay waaw inna allaha ida araada abdahu ibtalah ida araada yàlla bu soppee jaamam dëgg-dëgg da koy da koy nattu waaw waaw afa xasiba alladina amanu an yaqulu afa xasiba annaas an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun ah est-ce ñi dañuy foog ne da ngay ñëw rek ne man jullit laa ah? je suis musulman maintenant que les xéewal viennent que neexaation néexations viennent ça doit neex tout temps mbir yi daa war di neex jullit laa kon nag na lépp di neex bu doon aw moom xëy man chômeur laa woon ba ma nekkee jullit damaa war a moom xëy bu dee dama doon liggéey tamit fa ma boîte ba may liggéey wala fa may baare yindee wala tool ba may bay ba ma nekkee jullit mbir mi rendement am dafa war a fulandewu léegi man doo fu ma doon amee ñaari bërigo kon nag fukki bërigo laa war a am parce que léegi jullit laa déedéet non da ngay foog ne naan aman naa rek man mii nga xam ne célibataire laa woon léegi nekk naa julli takk naa soxna kon lépp war a neex mariage bi un ménage boo xam ne heure kese heure heure muy neex kese ah non non non afa hasiba an-nas an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun est-ce que dañoo yaakaar dañuy toog rek naan aman naa te kenn du leen di leen du leen di leen tester xool buur yàlla du leen tester hein baña baña comme mu ne dinaa leen tester comme ni ma defoon ñi nga xam ne ñooy ñi leen jiitu woon fa la ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ba buur yàlla wane parce que buur yàlla xam na ku nekk laata ngay juddu xam na fan nga jëm ak boo ñëwee ci kaw suuf noo fiy def ak fooy mujj waaw waaw buur yàlla nee na dinaa leen nattu ba ni may xame ba ni may fu feeñale bokk ñi nga xam ne ñoo dëggu ci yéen ba ñépp gis leen ala aw bi hinnaas ñi ñépp xam leen waaw yi nga xam dañuy wootewu lu ci ñoom ñépp suñu borom weer leen na ya'lamanna as-saadiqiin ñi dëggu ñépp xam ne ñi ñoo dëggu comme ni ñu xamee ne as-siddiq wa asdaqu nnaas allah <laughs> ba'da rasulillah alayhi afdalu salatu kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne inna kadhalika yudaafu lana al balaa wa yudaafu lana al ajr mais Seydina Abu Sa'id al-Khudri waaw ñun nii la yaa Aba Sa'id <laughs> ne ko mbir mi nii la ñun nii la de lii nga yëg lii nga laal rek daanaka ma xaw <laughs> mu lay lakk noonu mu tàng lool ci yow te man maa ko yëg mu ne waaw ndax ñun nii la yudaafu lana al balaa dañuy fulandil li nga xam ne mooy nattu yi comme ni nga xam ne noonu lañ ñuy fulandi la ngir ah wa yudaafu ñu ñuy fulandil li nga xam ne mooy al li nga xam ne mooy pay gi waaw nee na qaala nee na yonent bi alei saatu salaam ne bi mu waxee lool xultu Seydina Abu Sa'id nee na ma ne ko eh, yaa rasulallah yaa rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayu nnaasi ashaddu balaa ayu nnaasi ashaddu balaa waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu mu mu koy laaj Allah mais ayyu naasi ashaddu balaa ah, sa feebar bi tànn nga ne ma kon mbir mi daal yéen dañ leen di fulandil nattu gi fulandil leen seenu pay mais yonent bi aleyhi salaatu salaam mais kan ci nit ñi nit ñoo ci gën metti ay nattu yonent bi aleyhi salaatu salaam ah qaala mu ne al anbiya yonent bi aleyhi salaatu salaam ne yonent loolu waaw nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi hein nattu mooy kerkeraanu lawliyaa yi waaw ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi waaw nattu waay waay ku yaakaar ni fii dañ fiy nekk rek affaire yi di simple déedéet nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi waaw inna allaha ida ahabba abdahu ibtalaa yaa rasula allahi sala allahu alayhi wasallama ayu nnaasi ashaddu balaa qaal al anbiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yonent yi alayhim salaatu wassalaam waaw ndax ñoo gën <laughs> ni natt yi gën a ci ñoom noonu la ñuy gën a muñe te noon lañuy ñuy gën gërëm li nga xamante ne mooy nattu bi yàlla bi mu leen teg comme que ñoo dàq muñ ñoo gën metti lay nattu ñoom ñoo dàq muñ ñoo gën gërëm li leen borom bi teg te ku la raw ci loolu moo la raw ci lépp nee na qultu bi mu ma waxee lool ma ne ko yaa rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam thumma man ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wa salaam ku ci tegu ci ñi gën a li nga xam ne mooy nattu nee na qaala yonent mi alayhi salaatu salaam tontu ma man Aba Saïd al-Khudri radiyallahu anhu mu ne thumma as-saalihuun waaw mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ma ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wa salaam mooy ñu baax ñi. waaw mooy nit ñu baax ñee ci tegu waaw Allah waaw nit ñu baax ñi ñoom ñoo ci tegu allahu akbar waaw mu ko dinañ gis yeneen riwaaye yiw Seydina Abu eh, ah, ah, yeneen yeneenu kii xadiisu Seydina ah, Ibn Mas'ud yi ni muy gën a leerale eh, ñu baax ñooñu mooy est-ce que ku tëb rek ñu naan ay diw baax bi a baax ñooñ la ñuy wax non non non mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam tegal ma ci ne ma in kaana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al abaa'a yuhawwiha am na ci beneen riwaaya boo xam ne bu imaamu Ahmad yujawwibaha fa fa wa in kaana ar-rajulu la yubtala bil uryi xatta yaxudu labaa fa yujawibaha waaw waaw ah riwaaya al imaamu ahmad fi lmusnad yi foofu mu ne ah, wa in kaana annabiyu voilà wa in kaana an-nabiyyu min al-anbiyaa'i la yubtalaa bil-faqri hattaa ya'khudha al-'abaa'ata fayajuubahaa wa in kaanuu la yafrahuuna bil-balaa'i kamaa tafrahuuna bir-raxaa' allah allah allah xam nga riwaaya imaam Ahmad bi eh, Seyna Zayd ibn Aslam da foofu riwaayam an rajul la moo tax riwaay boobu wérul mais xam nañ ne wér na parce que riwaay bii nii bu imaam Ibn Maaja bi rajul boobu xam nañ kan la parce que imaam Ahmad dane haddathana Abdurrazzaq qaala axbarana Ma'mar an Zayd ibn Aslam an rajulin an te ñun gis nañ loolu ci riwaay bi nga xam ne ci lañ nekk ci bu euh, al imaam euh, Ibn Maaja bi boobu an Zayd ibn Aslam an Ataa ibn Yasaar an Abi Saïd al-Khudri moo tax mu ba boobu mën na nekk kii waaye même mooy xadiis boobu ak bii benn mooy ñoo bokk contenu te même saxaaba bi la jóge te ci Zayd ibn Aslam mooy pivot bi mooy madaarul xadiis foofu ci musnadu al imaamu Ahmad mu ne Seydina Abu Saïd mu ne yonent bi alayhi salaam nee na kenn ci yonent yi aleyhim salaatu wassalaam in kaana annabi min al ci yonent yi aleyhim salaatu wassalaam yubtala dees na ko nattu bil xamle xatta yaqtula waaw ci bet yu ndaw yooyu ñoomin téeñ wala yu mel noon buur yàlla dina ko nattoo lu mel noonu hein ba nim koy faati waaw teg ko feebar boo xam ne wala teg ko loo xamante ni nii ci ñoom lay ci yooyu lay jóge ba ci la faatoom di fa di jaare mu ne wa in kaana an-nabiyyu min al-anbiyaa'i la yubtalaa bil-faqri hattaa ya'xuda al-'abaa'a fa yajuubahaa mu ne kenn ci yonent am na ci ñoom ñoo xam ne buur yàlla daf leena nattoo ñàkk ba ni nga xam ne yére bu mu sol sax daanaka du ko am day jël benn ab lu muy gàccoo rek benn yére boo xam ne moom lay dagg waaw moom lay dagg fayeju baaxa dagg ko ci digg bi ngir fexe benn mbalaan ab lu ñuy gàccoo noonu loolu kese ko lañ koy moo koy dese amul leneen ñun li ñu am armoire jour bu nekk nga génne bu bees walla sax léeg-léeg même jour bi ci suba gi génn sol lii ñëwaat sangu solaat leneen parce que dangaa war a demaat feneen ñëw ni ñun ni ñi nga xam ne ci la ñuy xuusa di fii ci ni'amullahi al-kathira xéewalu yàlla yu bari yi ñu defal te duñ ko ci sant wal iyaadu billah mooy yooyu noonu yonent yooyu amuñu ko woona am na ci ñoom ñoo xam ne benn bi yére lañ doon am dañuy ñàkka ñàkka ñàkka ñàkk ba benn yére dong képp lañuy am waaw foo leen gisee moom lañuy sopp waaw wa in kaana an-nabiyyu min al-anbiyaa'i la yubtalaa bil faqr buur yàlla da koy naqwa ñàkk waaw du am dara ñàkk xatta ba ni nga xam ne yaxudu al-abaa'a fa yajuubuha wa in kaanu malgré loolu lépp nag ah malgré nattu yi ni muy tar-tar li ñuy ñàkk-ñàkk-ñàkk duñu masa saalik jamais wa in kaanu la yafraxuuna bil balaa kama tafraxuuna bir raxaa mu ne te ñoom yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam nekkoon nañ ñoo xam ne ñoom dañ doon kontaan bu leen buur yàlla tegee nattu duñ ne eh, dañuy xam ne modèle la lii màndarga la alaama la cofeel gu leen borom bi sopp moo tax mu teg leen lii moo tax wa in kaanu la yafraxuuna bil balaa di bëgg ci nattu yu leen dal kamaa comme ni ngeen xam ne yéen tafraxuuna bir raxaa bu ngeen newee ci ndaataa tëllëx lu neex seen affaire di dox seen lépp di dox daanaka ni ngeen di kontaane nekk ci rafaahiya opulence googu ngeen di nekk kontaan te googu ngeen di nekk naan vraiment diw il a réussi quoi vraiment toog ba naan moo man nag vraiment ah, buur yàlla yàkkal na ma nag ci ndamam yu kawe yi yu mag yi noonu ngeen di kontaane ci yooyu ñoom bu leen nattu yi di dal ñi mu gën a tar ñoom noonu dañuy mel ni comme yéen lu leen raw yéen ni ngeen di kontaane lu raw lool kamaa bii nekkul même mooy ñoo leen di gën a kontaan sax yéen bu ngeen nee ci lu neex Allah Allah Allah kon gis nga hein mooy boo gisee ab fayen bu yàlla xéewale bés bu yàlla defoon nga romb fayen bu yàlla xéewale ngay xam ne masha Allah fekk ko ci nguuram muy nguuru moom la fayee ndeysaan gis nga ni muy bëggee ba jàpp ne fii mu ne moom monde bi moom kenn ginu koo bëgg lu raw noonu la yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam bu leen nattu dalee noonu lañuy ñuy waaw lu raw loolu lañuy ñuy bëgge ba bi natt yu tar yi dal mais moo gën a fuuf ci kaw nattoom yoo ko dal que fayen boobu nekk ci opulence googu jàpp ne fii mu ne àddina wërngal këpp moo ci gën a féex moom la ay mbiram gën jaar yoon bu ñëwaatee ci riwaaya imaam ibnu maaja bi kon seyna abu sa'id nee na bi ma nee ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam thumma man ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wa salaam ana ko gën a tar tar nattu mu ne thumma saalixuun ginnaaw gi mooy ñu gën a baax mooy ñu baax ñi mu ne in kaana axaduhum la yubtalaa bil faqri xatta maa yajidu axaduhum illa al abaa'a yuxawiihaa wa in kaana axaduhum la yafraxu bil balaa kama yafraxu ahadukum birraxa presque pareil la comme fi ñu jógee ci riwaaya al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal te lu mel lii la mawlaana ibnu mas'ud daal di solo wal xadiisu qad rawaahu al imaamu al buxaari wal imaamu muslim ibnu al xajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullah alayhi wa kadhalika al-imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi al-imaamu Ahmad wala ñu jël riwaaya al-imaamu al-Bukhariyu rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi ci kitaabul marda kitaabu téere al marda way ñu wopp ñi waaw hatta al marda naam lahum kitaab fi saxiix Allah waaw kitaabul marda foofu al imaamul Buxaari indi na ko foofu waaye al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayn moom itam daal dina koy solo. al ahmad wax nañ la léegi que ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bii nii al imaamul buxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa abdaan mu ne xaddatanaa nettali nañu abdaan di abdallah ibn usmaan ibn jabala ibn abi rawaad ginoonu siiwe abdaan di abu abdirahmaan ha an abi hamza mu jële ci abi hamza muhammad ibn maymun almarwaziyu alxurasaaniyu abu hamza raxmatullahi alayhi an al-a'mashi mu jële ci al-a'mash suleymaan ibn mihraan al-asadiyu al-kaahiliyu abu muhammad raxmatullahi alayhi an ibrahim at-taymi mu jële ci Ibrahim ibn Yazid ibn Sharik at-Taymi rahmatullahi alayhi